ils n'ont pas compris ñenn ñi dañuy bañ a mooy xamuñu wird ba pare di ko bañ jàpp ñi ci nekk jàpp ne ñi ay nitu bida yu bon a ngi wala iyaazu billah am njot lu njaaw ci seeni mbokk jullit ba pare di leen waxal lu amul waaw bari na ñi koy wedd ñu bari li ñuy waxal naan suufiyee yi nii lañ mel dëgg la du ñàkk am na ci suufiyee yu bon yi ñi nga xam ne ñoom matuñu luñ doon dañuy dañuy suufi suufiilu waaw te loolu fépp la am fépp foo gis ñu baax am na ñuy niru niruloog ñoom waaw ñoo xamante ne ñu yées lañ al mutasawwifa lañ leen di woo du ñuy suuf yi sax naan suuf yu bon mooy ay mutasawwif dañuy jéem a mel ni ñoom waaye bokkuñ ci ñoom nga xam ne seen bakkan leen fa yóbbu ak seen intérêt ñoo xam ne li ñuy def baaxul léegi nag nga bëgg a jël ñoom ñooñu la ñuy yem bëgg na ñépp nii lañ mel te ñoo ko tay parce que lii téere yi ñi nga xam ne ñooy référence yi ci wàllu xam-xam bii tasawuf bu ñu fa demee duñ fa gis yi nga xam ne moom la ñuy dénoncer ñoom te loolu ñoom ci boppam suufi yi radiyallahu anhu ñoo ko njëkk a dénoncer waaw teggoo imaamu Suyuti kan mooy xalaat di wax imaamu Suyuti est-ce que moom daa ne woon ci yoonu suufi yi wala déet loolu kan moo koy xalaat mooy ku ko xamul xanaa ku ko xamul waaw nga xam ne moom Shaadili la woon ci yoonu al imaam ash-Shaadili rahmatullah alayhi ci la ne woon wa radiya anhu waaw gis nga ci alfiya bi bi muy wax ñi daq kacc daq nar ci wàllu xadiis yonent bi alayhi salaam te gin cee bonle li ñuy nar ñi nga xam ne seen nar moo gën a yées ci xadiis mu ne ñi ci gën a yées mooy suufiyatun ñoo xam ne ay suufiya la ñuy woowe seen bopp waaw ne dañuy créer ay xadiis ngir nit ñi topp li diine géeg yooyu ak topp li nga xam ne mooy yooyu ñooñu ñoo la ko njëkk a dénoncer léegi nag nga bëgg a jël ñooñu ñuy dénoncer yow nga ne ñoom ñëpp noonu lañ mel loolu du maanute laysa minal insaafi bi shay loolu du dara ci maanute waaw ba pare yóbbaale ci ñoo xam ne dañ leen di gëm sur parole parce que cheikh diw la ma ne wax yi leer na la in jaakum faasikum bi naba'in fatabayyanu yéen ñi gëm yàlla la suñu borom wax xabaar ci sa mbokku jullit lu yàq bu ñëwee même ki la ko wax bu wóoree da nga cee war a ndànk waaw ak ku man di doon dañ nga cee war a ndànk waxatuma laa xamante ni lu baax kese lañ leen xamee am na ñuy def lu dul noonu mais bul ñë ñépp noonu lañ mel. wal iyaazu billah kon nag ginnaaw bi nga xam ne ci lañu gis loolu le li nga xam ne ci wàllu càllale yi ñoo xam ne seen yoon wird yi ñuy def ci yonent bi alayhi mu jële ko ci boroomam tabaaraka wa taala ndax wahyu la bu ko boroomam déey mu jàngale ko ñu koy joxante noonu ba ni muy accès ci ñooñu comme joxoon nañ la exemple at-tariqatul xalwatiya waaw léegi mu am beneen boo xamante ne nii yooyu yu bari la li ma la wax noonu wax naa la mënuñoo nekk di joxe exemple yu bari voilà léegi mu am yeneen yoo xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moo waxoon alayhi salaatu wassalaam ci xadiis boo xamante ne mu ngi ci saxiix yi naka noonu ar rawaahu al imaamu Ahmad te tamit imaam Abu Dawud ak al imaam ak Ibn Maaja rahmatullah alayhim soloo nañ ko muy xadiis Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne dégg naa salaam mu man ra'aani fil manaami fa sayaraani fil yaqaza wala yatamathalu ash xamante ne gis nga ma man Yonent mi alayhi salaatu salaam ci gént xel nga ma diñ gis nii jahratan ci yeewu loo xam ne du nelaw te nag ku ma gis na xam ne man la gis ndax lan wala yatamathalu shaytaanu bii shaytaane mënula jël sama forme loolu moo tax ba ma déggee benn waay boo xam ne Sénégal la ne ci ñuy weddi yu mel nii la muy wax wax ju tumuranke ne waa yi dana ko daa gént gis yonent bi alayhi salaam mun a ko décriral ma ko ci gàttal la waxam nii la manuma wax ne parole yii la waxoon mais sens bi mu wax lii may wax la voilà mun na ko décriral ma ko waa ji décrire ko mun a ko ragalal yàlla yow xaw ma man métier ngay def waaw doo ñëw nag sa métier moom man duma ci ñëw du sama métier ñëw fa xaw ma lan di la di la contester di la wax loo xam ne man xaw ma ko alors que yow xam nga ne demeewul noonu ma ne yaa subhaanallah affaire bi lenn la est-ce que yonent bi saa saam la gis wala déet est-ce que yonent bi saa saam moo ne képp ku ma gis ni ma meloon ci kaw suuf nga may gisee loolu waxu ko yonent bi saa saam nit dina ko gis. gis ko beneen melo boo xamante ne nii yonent bi saa saa melu de waaye problème la bu ne ci waajooju comme ni ko Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbar sëriñu daal di leerale ko gis mu am wala nga gis ko amul sikkim loolu manoo ne gisul yonent ba lay sarsam mooy ne problème li tax mu gis ko mu mel noonu mooy ne moom problème bu nekk ci moom la moo tax mu gis yonent bi aleyhi salaatu salaam noonu ngir mu faj li nekk ci moom léeg-léeg ñëwee naan du moom te yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na ku ma gis man nga gis seytaane jël sama sama sama forme nga ne waa ji yow ki nga gis du moom benn la mooy lenn man a am waa ji du wax katu dëgg nga ne waa ji waxul dëgg loolu man nga ko ngar wala gëmoo ko wala nga ne gëwuma ko loolu am nga ci droit waaye boo ñëwee ne ko waaw gëm naa ne li nga yow dëgg nga mais nag boo nee nii la mel melul ni comme niñ ko décrire ci chamaa il yeeg yooyu ci yi yi décrire yonent bi saa comme gisoo ko loolu du wax ju jaar yoon. ndax yonent bi saa saam nee na kenn ku ma gis ci gént man nga gis ndax seytaane mënu la jël sama forme waaw. alayhi salaatu wassalaam liñ ma gis ci jahratan loolu loolu yonent bi saa saam wax moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi kanta ñi nga xam ne dañuy bañ lii naan non lii mooy diñ ko gis yawmal qiyaam loolu amul sens. lu doon loolu du am sens parce que yonent bi saa saam même ñi nga xam ne gisuñu ko ci gént nekk ay jullit deewe ngëm yàlla bu buñ demee yawmal qiyaam dinañu ko gis. dafa jar mu naan kon ku ma gis ci gént di nga ma gis yaqazatan ku ma di ma gis nii jahratan loolu ci àddina bii lay wax. moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne loolu même boo ko gisul lii ba ba ngay génn àddina bala ngaa génn àddina sa lalu faatu sax di ko gis kon ndax yonent ma saa saa ma ko wax te waxam du deñ laa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuha du waxam du de li ñu xam ne ñun bànneex lépp lu wax borom bee ko déey ne ko wax ko mu wax ko waaw léegi nag ci kaw noonu mooy ñiy bañ naan beneen bi nga xam ne. lenn ci suyuuxu suuf yi du kenn kese de ñenn ñi dégg naa benn waaye tamit moom moom ab moom ab gëstoom daa daa gàtt lool mu jàpp moom moom tariixa ba mu bokk wala mbooloo mi mu bokk ci wàllu suufiye yi këne moom sëriñam kese moom wirdam moom la yonent ma lay sarsam moom kese la jox directement wird noonu moom kese la déedéet affaire bi du loolu yonent ma lay sarsam mais ki nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf koo yëkkati ci ay daraja comme li Cheikh Abdul Aziz doon wax radiyallahu anhu la ko sëriñam ba waxoon al-Barnawi nga xam ne rahimahullah dafa ñëwoon doon ko topp bi muy door a am kashfu lool borom bi doo ubbil ko ay mbir mu nekkoon ak moom parce que loolu mën nga ko am ba pare yàqu la Iblis ñëw jaar fay daal di lay dribbler mais gis nga bi mu gisee yonent bi aleyhi salaam la ne ko man damay dem la tàggatoo moom mu ne ko lu tax mu ne ko parce que yow agsi képp koo xam ne mu lii dikkal na la ba ngat ba sa loxo tegu yonent ma lay saa saam téel la boppam yow geex nga am nga assurance ndax mooy baabul wusul comme ni ma la ko waxoon mooy buntu bi nga xam ne fa ngay jaar ngir àgg boo ko agsi ci yonent ma lay saa saam nga ci sa borom amatul keneen kuy tiit ci say mbir dara mu dal di dem yoonam waaw. yonent ma lay gis ay awliyaaw ay nitu yàlla ay borom xam-xam yu mag. ñoo xam dañuy gis yonent bi saa saa mu leen di wax imaamu Suyuti mi ruñ la doon wax rahmatullah alayhi waaw yenn yi da woon man hadith yi dafa am ay problèmes yu bari yu ci am waaw boroom xam-xam yi wute ci ñii naan lii la ak ñii naan dëgër na ñii naan lii nee na man yenn yonent bi saa saa ci boppam laa koy laaj waaw ci boppam amul benn intermédiaire est-ce que hadith bii nii dëgër na yaa ko wax wala déet mu tontu ko ci. radiyallahu ta'ala léegi nag kon beneen façon bi ngir ñu jeexal tey insha allah mooy yi nga xam ne yonent bi alayhi salaam moo koy jox ab koo xam ne boroom xam-xam bu mu plein nitu yàlla bu mat sëkk mu jox ko ci wàllu zikkar yoo yële yoo xam ne nelawul da ne dafa taxaw nii nelawul géntul te gëmmentuwul mu gis yonent bi alayhi salaam mu jox ko ko loo xam ne ci boroomam la ko jële sax ko ko moom mu koy def ba pare jox ko ci ndigal ne mën na koo joxe waaw loolu lépp mooy ci aw ay awraad la voilà loolu noonu yiñ la fi wax nii yépp waaw suuf yi nag rahmatullah alayhi wa radiyallahu bu ñuy wax en général mooy ñaari mujj yiñ la wax la yooyu la ñuy wax yi nga xamante ne ak tamit am na beneen boo xam ne suñu borom moom mooy yenkiwal voilà loolu dama ko naroon a fàtte nit ki ndax fa mu toll ci moom ak jege gum ko jege mu yonk wal ko ay xeetu ak ay tudd yàlla yoo xamante ne moom la koy sax mu koy def waaw ba pare man koo joxe